A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa wa shafii'inaa Muhammadin. wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay wi ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ba'su abi Muusa wa Mu'aaz ibn Jabal ila al-Yaman muy yónni gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam yónni woon yebal sayyidina abu Muusa al-Ash'ari Abdullah ibn Qays ak ki nga xamante ne mooy sayyidina Mu'aaz ibn Jabal ilal yamani yebal leen yaman ñu ngi woon ci bi mu leen di jox mission bi ak lam leen dig ak lam leen ci wax gisoon nañu ci jataa bi weesu walillahi alhamdu wal li tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni seydina abu muusa al-Ash'ari bi mu àndeek ñaari mbokkam yoo yële ci Ash'ariyuuna yi ñu ñëw daldi laaj poste yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj ko moom lan la wax mu ne yëguma woon ne lii waxuñ ma woon ne lii lañ fiy wax si te xaw ma woon li ñu nëbb seen biir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ñun duñu liggéeyloo koo xam ne suñu liggéey lañuy liggéeyloo daf koy laaj daf koo bëgg mu ne ko yow nag demal alal yamani demal yaman mu jiite yaman dox fa ay mission yu fa war a dox gisoon nañu lim leen wax ñoom ñaar ci bashira wala tu'assira ak yooyu yépp ah, yassira wala tu'assira wa bashira wala tunafira tey nag insha allahu taala ñu waroon a continuer ci côté Seydina Mu'aaz si Seydina Mu'aaz yi nga xam ne moom solo nañ ko ne loolu la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax keroog loolu ku mel ni al imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo ak al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi alayhi waaye al imaamu abu daawud wa abu daawud al tirmidiyu wa nasaa'iyu wa ibnu maaja ñoom ñépp solo nañ ko na ko noonu al rahmatullahi amaana bu imaam ibn isxaaq bi la ñuy mujjee dañuy gis bu saxiixay ni gisaale ak al imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al jamii dinañ indi moom yi nga xam ne solo na ko ci wàllu yi buñ gisee al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo nettali bi soloo na ko ci kitaabu zaka waaye it soloo na ko ci kitaabul maghazi soloo na ko ci kitaabul maghazi moom al imaam al buxaari alayhi rahmatullah mu nekk xadis bu ama am solo tabari ay njàngat moo tax moo ñuy dugal ci wàllu zakat après buñ paree ci nettali yi ah al imaam al Buxaari buñ jëlee bi ci kitaabul maghazi buñ jëlee xadiis bi ne ci kitaabul maghazi ndax ci kitaabul maghazi ak kitaabu zaka càllale yi bokkul ci kitaabu zaka xoola li mu wax nañ wax càllale yi après ñu jël bi ci kitaabul maghazi al imaamul buxaari yu rahmatullahi alayhi mu ne indi na ko fu bari nag ci ci kitaabu zaka indi na ko du benn bërëb rek la ko fu indi moom al al Buxaariyu rahmatullahi alayhi ndax mooy premier xadis bi mu indi ci kitaabu zaka mooy xadisu bii yónneeg Seyyidina Muaaz ilal Yaman mooy xadisu Seydina Mawla wa Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu mais duñ jël premier xadis bi mu indi ci kitaabu zaka mais ci biir kitaabu zaka ci baabul axdi baabu axdi sadaqati min al aghniyaa wa turaddu fil fuqaraa'i haythu kaanu. al imaam al buxaari mu ne baabu buntu. axdi sadaqa jël zakat sadaqa fii du sarax de zakat voilà du mooy sarax waa bu large mais zakat lañ ci jublu du sarax comme nii damay jekki sawar a saraxe saraxe déedéet du loolu de waxul boobu. bii mooy zakat innama sadaqaatu mooy zakat lil fuqaraa wal masaakiin mu ne buntub jël zakat yi jële ko ci way woomal yi way riche yi watu raddu ak delloo guñ koy dellu jël ci seen alal wàll wi nga xam ne moo ci zakat ñu jël ko ci ñoom daal di koy delloo jox ko fil fuqaraa yi delloo ko ci fuqaraa yi turaddu <laughs> te loolu mooy baatub xadiis bi muy tudd comme si kon euh, euh, mooy ki yàlla def mu woomal li nga xam ne mooy àqu zakat ci alalam mais moomu ko pauvrier ko moom loolu moo tax mu ne wa turaddu dañ leen koy delloo mu ngi mel ni ci ñoom lu jóge woon waaw wa turaddu ñu delloo ko fil fuqaraa'i ci way ñàkk ñi xaytu kaanu fu ñu mën a ne lii al imaamul Buxaari day junjum masala moo xam ne du ñu ko tudd léegi mais dinañ ko tudd ci biir kitaabu zaka bu ñuy wax ci wàllu ahkaamu zaka insha allah waaw parce que dafa am masala mu siiw mu siiw ant zakat est-ce que bu ñu ko jëlee cim réew cib gox est-ce que am nañ droit yóbbu ko ci beneen gox bu wutee gox bañ ko jëlee walla déet loolu masala la waaw par exemple est-ce que man man naa nekk France walla ma nekk Toronto walla ma nekk Pékin walla ma nekk Bombay walla ma nekk euh, le Cap de Bonne-Espérance fële ci Afrique du Sud di fa liggéey léegi man ma war a joxe zakat parce que li ma yor war naa cee joxe zakat conditions yi remplir na est-ce que am na droit ma nekk Toronto jël sama zakat yónni ko ñu nekk Sénégal wala sax est-ce que am naa droit jël sama zakat maa ngi Toronto waaye daal di ko yónnee Montréal wala ma jël ko yónnee ko Québec est ce que loolu am naa ci droit hein wala est ce que am naa droit jël ko jox ko ñoo xam ne ñu ngi Détroit Détroit wala o fële Chicago foofu noonu ci Chicago wala Washington comme que sori sori na ma mais en tout cas ma yóbbu ko feneen est ce que mën naa nekk France ci beneen wax di liggéeyee Nice dëkk Nice. jël sama zakat di ko joxe lii Lille wala di ko joxe Bretagne bu France wala moo koy joxe fi nga xam ne mooy Haute-Savoie fële ca Chambéry lii mooy laaj bi wala man maa ngi dëkk Diourbel jaareem laa dëkk est-ce que mën naa jël sama zakat jox ko ku dëkk Tamba te waa Diourbel ñoom ne fi am ay pauvre joxuma leen ko ma ma ñëw jox ko ñu nekk waa Tamba. wala est-ce que mën naa jël sama zakat bi nekk dakaar yónnee ko sama village ca Kaffrine loolu est-ce que mën naa nekk loolu ab masala la moo xam ne mu siiw la ci biir boroom xam-xam yi al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi loolu lay juñ junjaale ci bunt bii ni mu ko tëggee buntub axdi sadaqati min al aghniya buntub jël zakat ci way woomal yi watu raddu ñu koy delloo fil fuqaraa yi ci way ñàkk ñi xaysu kaanu fu ñu mën a ne loolu bu boobaa buñ ci agsee dinañ gis wute yi ak lan moo ci gën a dëgër inshaa allahu taala te bu boobaa dinañu gis mbir mi ni mu yéemee benn xadiis benn texte benn dalil ñaari boroom xam-xam taxaw façon yi ñu koy ku nekk dégg-dégg bi ñu ci am wuteeg beneen te loolu jaaxlewul ñi nga xam ne miin nañu xam-xam ñi miin jataayu xam-xam ak xam-xam xam nañ ne loolu moom daanaka looloo fi am waaye ku ñi nga xam ne dañoo xaw a sori loolu bu ñu koy dóoru dégg dañ naan mais qu'est-ce que comment ça fait comment fait waaw loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala buñ ñëwee ci ahkaamu zakat ci buntu boobu xoolal li mu wax al imaamul Buxaari mu ne xaddasanaa Muhammad qaala axbaranaa mu ne xaddasanaa nettali nañu Muhammad suñu sëriñ de Muhammad qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Abdullah mu ne Abdullah moo ñu moo ñu xabaare qaala mu ne axbaranaa Zakariya ibn Isxaaq abdallah mu ne zakariya ibn isxaaq moo ko nettali an yaxya ibn abdillah ibn sayfiyu mu ne ki leen nettali mooy euh, zakariya ki leen xabaar mooy zakariya ibn isxaaq mu jële ci yaxya ibn abdillah ibn sayfi an abi maabad mu jële ci abi maabad hmm? moom mu daal di jële ci kan abi Ma'bad mawla ibn Abbas nekk koo xam ne imaam ibn Abbas moo noon njaatigéen an ibn Abbas mu jële ci sëriñam di kilifaam mawlaana ibn Abbas radiyallahu anhuma voilà léegi nag loolu mooy càllale ci kitaabu zaka xoolal ci kitaabul maghazi moom lam fa wax beneen mooy càllale yi bokkul mu ne moom al imaam al imaam al imaamu al buxaari yu ci kitaabul maghaazi ci baabu bunt bi nga xam ne mooy baasi abi muusa wa muaadin ila al yamani qabla xajjatil wadaa mooy bunt bi gisoon jotaay bi weesu bunt bi nga xam ne ci la def ci yebaluk seydina abu muusa ak seydina muaad ila al yamani laata xajjatul wadaa foofu la al imaamu al buxaari mu ne xaddasanii ne waxul xaddasana xaddasanii nettali na ma ah Hibbaan voilà gis nga wuute nag fële dana woon haddathana Muhammad waaw fii nag Hibbaan qaala mu ne axbaranaa xabaaranañu Abdullah mu ne Abdullah mooy foofu la mbir mi commencé jokkal bokk Abdullah mooy ibnul Mubaarak voilà qaala mu ne axbaranaa kon Abdullah an Zakariya ibn Ishaq gis na mu ngo ñëwati na Zakariya ibn Ishaq mi ko Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi yu jële woon ah an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'bad mawla ibn Abbas an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaal al imaam ibn Abbas mu ne bu dee ci kitaabu zakaat dane qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Mu'aaz ibn Jabal hiina ba'athahu ila al-Yaman mu ne te loolu it la wax fële ci kitaabul maghazi léegi nañ jël kitaabul maghazi kese léegi ñu bàyyeebul kitaabu az-zakaa foofu déglu mu ne mawlaana ibn abbaas radiyallahu anhuma mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li mu'aaz mu ne yonent bi alayhi salaam dafa wax sayyidina mu'aaz ibn jabal di doomi jabal hiina keroog bi nga xam ne ba'athahu la ko yebal ilal yamani la ko yebal yaman lan la ko wax innaka sa tati qawman min ahlil kitaab allah fa ida jitahum fad'uhum ila an yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa inhum ataa'uu laka bi daalika fa axbirhum anna Allaha qad farada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ataa'uu laka bi daalika fa axbirhum anna Allaha qad farada alayhim sadaqatan tu'xazu min agniyaa'ihim fa turaddu alaa fuqaraa'ihim fa in hum ataa'u laka bi dhalik fa iyyaaka wa karaa'ima amwaalihim wattaqi da'wata al-mazluum fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijaab. Allah laa yaqulu haadha illaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu alayhi sallu ala rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. Allah. wax am na wax wax wax am na wax am waaw xoola yonent mi alay saam ne ko innaka non xadiis bii xadiis bu yéeme la xadiis bii bu ñu ko joxoon xaqam oh bu doon ku ko xam ku man moo ko jox xaqam min al ulama ah ay mu ne yonent mi alay saa saam ne ko innaka satati qawman min ahlil kitaab ne ko prévenir ko ca fa mu jëm wax ko terrain ba mu jëm fa mu jëm li gars yi naan étude de terrain loolu lislaam xam na lool bu yàgg waaw bala ngaa commencer dara fenn da ngay xam xam peuple boobu ak foofa mooy fan ak ñooña ñooy ñan ak lan lañu nangu lan lañ dul nangu ak ñooy ñan waaw étude d'impact ak gars yi nit ñi nga dawal marketing bu dee waaj yu dafi commerce ak yooyu nga xam en tout cas pou pou fa nga jëm waaw yonent bi alayhi salaatu ne ko innaka ne ko dëgg-dëgg yow Mu'aaz sa tati qawman min ahli kitaab ne ko fa ma lay yebal di nga fa dikkal nit ñoo xam ne min ahlil kitaab ci waa gens du livre lañ mooy ay nit lañ ñoo xam ne buur yàlla daf leen a joxoon wàcce na ci ñoom téere waaw mooy nit la xam ne borom bi subhaanahu wa wàcce na ci ñoom téere nga ne ma mais attends gars yi yaman lañ dëkk waaw yaman lañ dëkk bon yonent yàlla banu israil yi yaman lañ dëkkoon man la non non non dëkku ñoon yaman ma waaw fan lañ dëkkoon man la Sham Sham da lañ woon ñenn ñu Égypte comme Seydina Muusa ak Seydina Yuusuf alayhim asalaatu wassalaam ak Seydina Haarun nga ne ma waaw léegi kon ñii est-ce que dañoo dund jamonoy Seydina Muusa wala Seydina euh, euh, euh, Isa alayhi salaatu wassalaam lii c'est bien lii jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma foog ne religion yooyu yoon yooyu bu beneen bu ñëw day folli bi ci des hein kon naka la ñii nii te waxuma la lool mooy mais ñooñu ilaa qawmihi la suñu boroom inna arsalna nuuhan ilaa qawmihi wa id qaala muusa li qawmi inni rasulullahi ilaykum waqad wa id qaala isa ibn maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum ah ñoom ci seeni ñoñ lañ leen doon yónnee Seydina Isa waa banu Israil la wax ndax ba lañ ne xawmu jàmbur mooy da nga fa am baay te amu fa baay moo tax mu ne yaa bani Israil yéen waa banu Israil mais kon ñii kenn yónniwul waaye Yaman ñoom concerné wu leen dañ naan la si concerné nañ la lii dañ te lool masala bi xam nga mënoon nañ ko tudd ci bi ñuy gis wafdu Najran chrétien Najran yaay arab lañu Seyna Isa est arab la non du arab <laughs> ñu ngi ko yónni woon bilaadu Sham ca yahuud ya waaye teewul teewul ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaawam nekk ci diineem même bu dee bokkuñ ci peuple boobu dañ leen di mën a askanale ñu bokk ci religion boobu voilà te jamono jooj yonent bi alayhi salaam mu ngi woote ba mu ngi nii ci dixième année bi muy yónni Seydina Mu'aad ibn Jabal ilal yamani ne ko innaka satati qawman min ahlil kitaab ne ko da ngay dikkal di nga dikkal ay nit ñoo xam ne ci waa ahlul kitaab lañ bokk mooy ñi nga xam ne buur yàlla daf leen a jox téere minal yahuudi wan nasaara ci juif yi chrétien yi kon loolu leer na mooy mbir mi nekkul na ña leen gëmoon jamono yooyu rek ba ñuy woote yonent yooyu mais ñu topp seen gannaaw dañ leen di woowee mën a askanale ñoom moo tax suñu jamono jii ñi nga xam ne dañuy askanewoo ne ay chrétien lañ dañ neen ay chrétien lañ ahlu kitaab ndax buur yàlla jox na leen téere même bu dee ne xam nañ ne bi ñu yor ñoom dañ koo fals waaw dañ koo falsifié dañ koo wëlbati soppi ko kon loolu baax na innaka sa tati qawman min ahli kitaab ci kitaabu zaka innaka sa tati qawman ahli kitaab dëgg-dëgg yow Muaaz di nga dikkal ay nit ñoo xam ne ahlu kitaab lañu gens du livre hein kon ñu xamee ci ne du ay wasani yuuna ñoo xam ne ñoom ay ay kii lañu ay ay xërëm kese lañuy jaamu donc ñii wute nañoo comme waa Quraysh waaw kon nag booy dem ak ñoo xam ne buur yàlla daf leen a jox téere foofu raisonnement bi ngay def ak ni ngi leen di woowee ci diine bokkul ak ki nga xam ne moom xamul yooyu waaw loolu moo tax njuumte la képp ku foog ne ni ñuy woowee nit ñépp benn lañu yéeféer yépp ni ngi leen di woowee ci lislaam ni ngi leen di xamale lislaam benn la du benn du benn moo tax koo gis mu jàpp ne moom pour convaincre nit ci l'islam ilmul kalaam kese nga war a jaar kooku axta xataan shadida kooku dafa juum juum te gu tara tara tara tara waaw ba tax moom ilmul kalaam lay ne mais sonn cee sonn di démonstrer démonstration yi mii lu ne mu dugg ci kooku moom mu ngi perte temps léegi parce que dina dajeen ñoo xam ne mais loolu yëngalu leen daa eh, ba pare ñu ne ko jàllal ne si waxoo fi dara sa yii ngay wax moo tax léeg-léeg ab lam daa boo xam ne yooyu yëpp kiiwu ko da leen di sonal waaw day sonal gaa yu mel noonu waaye it yow boo jàppee ne fii mu ne pour woo nit ñépp il faut ma leen di citer naan leen yàlla nee na boo leen di door a woo ne ñoom comme que gëm nañ yàlla kon dama naan leen yàlla nee na mais yéefar yépp gëmuñu yàlla loolu ñun ñépp ko xam ñun ñépp xam nga du xam nga waa Makka comme que dañoo gëmoon yàlla dañuy alxuraan naan leen. Euh, yéen ñi nga xam ne yaa ayyuhan naas taqu rabbakum yéen nit ñi jullit ñeeg yéeféeru Makka yee ci yem ndax ñoom gëmoon nañu yàlla waaw ñoom liñ doon kii dañ ne yàlla du moom kese am na yeneen i yàlla kooku boo ko naan gis nga buñ doon kii da ngay gis sax ñuy tuddee Abdallah ci ñoom waaw keroog Abu Sufyan ibn Harb pour joxe exemple bi màngam mi nga xam ne convoi bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon kari Badar bi mu rëccee te yónni woon mu dem gis ñoom Abu Jahlin ba mu déggee ne ñoom génnoon nañu ñu nga Badar daf leen a yónni yónni benn waay ne ko demal nga ne leen seen xaafila bi seen convoi bi xad na jaahallah buur yàlla rëccal na ko ko kay ki naan buur yàlla rëccal na ko ñoom xam nañ buur yàlla waaw moo tax ñu doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam aftara ala allahi kadiban am bihi jinna ndax day waxal buur yàlla loo wax day sosal buur yàlla walla boog daa am ay jinne walla yoo xamante ne ay démon yu koy wax loo ah ñoon gëm nañ yàlla ñooñ man nga leen buur yàlla ne moo tax buñ masoon a nekk ci gaal daawullah muxlisiina lahu muxlisiina dañ doon sellal bu ñu nekkee ci catastrophe buur yàlla dañ doon woo buñ leen muccalee nag ñu dellu ca lañ ñëwoon kooku yéeféer boobu foog nga ne moos mook ate bi ñoo yem mook ate bi yemuñ ate bi mooy yàlla ci boppam la gëmul ne am na est-ce que foog nga ne ñaar ñooñ boo leen di woo même discours bi ngay tenir kii ngay tenir kii non non loolu mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati seydna ibrahim noonu la doxale alayhi salaatu wassalaam gaa yi dañuy kii falammaa ra'a ash-shamsa baazighatan qaala haadaa rabbi haadaa akbar seydna ibrahim xamul woon ne jant bii du bu boroomam xamu ko woon ah xamul woon ne jant bi du boroomam mu taxaw naan maay boroomam naan kii mooy sama boroom moo gën a rëy ba ma doon wax sànk falamma afalat ba mu ne mu ne yéen daal kon bu bu ci dem rek mu ne kon xaaral ma ut beneen Seydina Ibrahim xamul woon lool mooy dafa fekk gaa yi ci seen façon raisonnement voilà ne comme que yéen ni ngeen di raisonner mu dem ak ñoom ci lool ba wan leen ne seen raisonnement bi si faux waaw mooy seen raisonnement bi ngeen di raisonner pour taxawal ne seen seen yàlla yi ay ñoom nam ak gaa yi ñuy gën fii yàllaay Babylone yi pour wat leen ne du mooy du ñu yàlla daf leen a fekk ci li ñuy wax doxaleek ñoom seen raisonnement boobu wan leen luy wan ne yàlla bu fiy jóge kooku du yàlla waaw ba gaa yi mbir mi leer leen naññ bu fi jógee rek mu ne leen biiru sama borom beneen laay jël pour wan leen di kon yéen li ngeen jàpp te mooy seen yàlla yoo xam ne léegi lu bari yéen fu ngeen ne daanaka xamuñu fu ci li ngeen ne xamuñ fu ngeen ne yàlla joo xam ne ka muy ka mu nekk boromam day réere fan la ne du xam ci moom dara bu ko tiimee sax du xam ne tiim na ko muy def loolu ñoom ah di def loolu ba gaa yi xam na nag. fa buhita alladhi kafar ba ki nga xam ne mooy ki wedd di Namrud mujj amatul il est désarmé waaw amatul benn argument bu mu am lenn rek ko dese woon te mooy quwwatul jabaabira fi kulli waqtin wa wa fi kulli makaanin wa zamaan ci jamono ju ne ak fu ne buñ demee ba nekk en manque d'argument en manque d'idée nan lañuy def ñu jël yat ni dóor leen nan lañ mujju def xarriquuhu qaalu xarriquuhu wansuru ko ñu ne taal leen ko taal leen ay taal tëm sànni ko ci biir lakk ko waaw mbugal leen ko exécuter leen ko bu ko defee ngeen dimbali seen yàlla yi sauver seen yàlla yi hein ndax dañoo nekk en manque d'idée amatuñ woon argument ndax deg na leen bouche bée mënatuñoo wax clouer leur bec yi amatuñ lu ñu wax ci argumentation boo xam ne ñëwul naan leen buur yàlla tàbbaliwul na leen buur yàlla gaay bi ñuy kii daleen leen nem lii mooy sama borom yi nga xam ne dañ koy gis tout le temps bu demee mu ne ah non lii du boo xam ne day dem waaw mooy loolu da ngay gis façon woote yi dafa wute boo ñëwee ñoo xam ne nag xamuñu xamuñu amuñu benn science ñooñu ak woo ñi nga xam ne ñoom dañoo xam. yemuñu bokkuñu xam nga loolu bokk na ci li tax waxtaane mbooloo xaw a jafe waxtaan ci mbooloo xaw a jafe bu dee ne kiy waxtaan matul la mu doon bu tibbewul li muy wax ci source bi jara tibbe mu yonent bi alayhi salaam day am problème waaw nit sax man na ne ci moom lay tibbe mais du xam nu muy joxe affaire yi xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam mais bu doon def xutba ci minbaram bi wala muy wax ak saxaaba yi radiyallahu anhu mais jàkk ji ñépp fay ne ah, xale yeeg mag ñeeg paa yeeg da ngay gis Abu Bakar ne fi Mawlaana Ibn Abbaas ne fi ñoom Seydina Omar Seydina Abdallah ibn Omar ñoom Seydina Anas ñoom ñoo ñépp fi newandoo ñoom Seydina Ali ñépp ba ñu kaw kaw bi jóge ci àll bi léegi ñëw taxaw dafay ne. mais bu yonent bi aleyhi salaatu benn wax lay wax ñépp ku nekk tibbe ci la nga war a tibbe waaw ku ci nekk selon sa niveau nga ciy jële la ciy jële te kenn du du du du se sentir lésé bon bon affaire bii moom vraiment ça ne me concerne plus parce que man kii li muy wax dafa mel ni charab yaa ki man amul amul kenn ci ñoom ku lool di dal waaw mooy benn wax wax ak public yoo xam ne wute lañ ci benn discours ñoom ñépp ku nekk mu jariñ ku ne sa niveau loolu du ñépp ko mën ah loolu du ñépp ko man buur yàlla may ko ñépp waaw lool moo tax li gën a ci waxtaan mbooloo parce que public bi ngay waxal ku nekk a ngi fii am na ñoo xam ne vraiment ay boroom xam-xam la ñu ci mbooloo mi am na ñoo xam ne tey la ñuy dóor luy xam-xam ñoo xam ne ay taalibe lañ mooy duñu lu ñuy découvrir ñu ngi ci bain bi ñu ngi jàng ñu ngi kii ñoom miin nañ affaire yi ñii moom mën nañoo jàngal ñooñu ay sëriñ lañ ñenn ñi yow mii wax man nañ la jàngal ñu ngi ci mbooloo mi ñépp a ngi fi nan ngay waxe ba ku nekk mën a jël ci mbir yi jariñoo ci loolu moom dellu ci alxuraan ak sunna kese moo la ciy génne mais du xel mu rëy waaw du xel mu rëy ah dellu ci sunna alquran ak sunna njàppandalu boroom alquran ak sunna lii mawlaana tabaaraka wa loolu rekk la ciy génne kon gis nga xam ñi ngay waxal dafa am solo xam public bi ngay bi ngay bi nga xam ne ñoom nga amal problème ñoom ngay kii bokk ñoom nga amal euh, discours wala ñoom ngay waxal loolu dafa am solo moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la njëkk wax Seydina Muaaz xamal ko fa mu jëm ñooy ñan innaka sa tati qawman ahla kitaab wala qawman min ahlil kitaab dëgg-dëgg yow di nga dikkal nit ñoo xam ne ci waa ahlul kitaab lañ bokk kon nag Seydina Muaaz xam léegi kene yooyu kon il faut relever le débat waaw parce que xam nga booy waxtaan ak eh, loolu simple na booy waxtaan ak pasteur wala prêtre wala rabbin ci wàllu diine xam nga ne bokkul ak bu ma doon waxtaan ak koo xam ne yooyu yëpp xamu ko yëpp xamu ko moom lim soxla dafa ñëw xamul sax yooyu yëpp ngir rek ma leeral ko yenn wala ñu wax nga nan laa koy convaincre kooku bokkul rabbin bi mooy am na lum xam. manuñ continuer am na téere bi même bu dee false nañ ko am na yum xam am na yoo tamit yoo xam ne da koy wax mu niroog dëgg lool yenn yi nekk dëgg tamit waaye mu bari ay faux kooku boo koy woo moom premièrement boo ñëwee day jàpp ne yow yow da lay jëkk considérer ne yow de toute façon moom moo la xam-xam wala yow de toute façon bon xaw loo doon ci kanamam. kooku pour ar côté argumentation yu leer teg lu leer nga leen di nga leen di woowe waaw kon loolu lu am solo la nañ ciy bàyyi xel public yi waaw publicu conférence ak publicu jataayu xam-xam yemuñu keroog am na am na ku ma ko doon wax am na ku ma ko doon wax moom moo ma ko doon wax mooy boo ngeen fàttale ko eh, gisoon nañu mas ala yiñ doon wax est-ce que eh, jàkka joo xam ne dañ faa suul néew wala foo xam ne bàmmeel boo xam ne dañ faa ñëw tabax fa jàkk du gisoon nañ masala boobu yéen a ngi koy fàttale ko sori na soriwul bu dee ci temps bi ci man soriwul parce que euh, <laughs> yàggu yàggul yenn yàgg yi parce que dañoo def lu bari ci jamono yi waaw mais bu dee amaana kiy déglu bu affaire yi ak yi mën na yàgg ci moom waaye yaa ngi fàttaliku j'espère euh, masala yooyu bi ñuy gis li al imam Ibn al wax ak après tontu yeeg yooyu ak mas ñaari boori ma ne la lii masala moo xam ne mu bari coow la mu dangereux la <laughs> waaw <laughs> dafa am kenn ku ma dégg bi may def wax ku euh, jataay yooyu euh, comme que dama doon enregistrer mu bàyyi ba ma pare mu ne ma mais yooyu est-ce que euh, après mu ne ma mais kii fekk xam nga affaire bi dafa guddoon ni mu demee euh, euh, réellement mooy affaire bi dafa guddu comme ni ngeen ko gise woon mooy presque def na ñetti jataay walla ñett trois heures wala lu ko jege wala lu ko teg ci wax masalaay ñi ne euh, ku fekk ab jàkk dugal fa néew ab xabru ah xabru boobu dañ ko fay génne waaw wala mu dee ab xabru lañ fekk def fa jàkka mooy dañuy toj jàkka ji ak yooyu mooy ne masala boobu noonu mooy côté boobu comme ni al imaam Ibn al wax ak ñi ànd ak moom ci loolu dañuy yàgg ci joxe seeni argumentation yàgg ci yàgg ci comme ni ñu yàgg ci beneen bi mujj gi dafa nekk ex ndax dama doon ragal sax euh, ñi ma njëkk mooy ñi njëkk ñi ne loolu dara baaxu ci jàkk kenn du ci def néew ak yooyu ñooñu man bi ñu koy def dama foogoon ne en tout cas ci waxtu yi ñoom ñooy ëppale temps mais après gis nañ beneen côté bi temps bi ñoo mujj tolloo rek presque pareil tuuti la bee ëppale bi léegi nag comme que euh, jat euh, première argumentation bi mooy première euh, côté bi bi ne woon loolu dañ koo war a toj loolu waru la nekk waaye lii mooy tumurankeeg jullit ñi gis nga mbir mi lii mooy sunnaa yonent bi aleyhis salaatu wassalaam ne gis nga ni mu tumurankee léegi ci réewu jullit yi mu bàyyi ba ma pare mu ne ma mais mais kon yow ji euh, mosquée bu fa néew newee dañ koo war a toj ma ne ko ma ne ko bon loolu loolu masala la loolu masala la mu ne non parce que sànq dama laa dégg yooyu nga doon wax ma ne ko waaw loolu la ñuy wax parce que euh, masala la dafa am wuute léegi nag ñun ñu ci benn avis bi am na beneen avis mu ne ma mais est-ce loolu ja loolu loolu est jàpp nga ne loolu war nañ koo wax mooy masala mooy lii nga doon wax nii euh, bon est-ce que jar naa wax ci yenn kii yi ma ko xam nga lan la mooy ma ko c'est que euh, jataay yi jataayu xam-xam la waaw ta ay nit ñoo xam ne xam-xama leen ñor ñoo koy suivre. mooy ne affaire bi ñooñ nekkul xaw may boni wii wii lañ koy waxe du ñuy boni wii wii <laughs> nit ñi fii dangay wax lu leer waxoon naa la diine jii <laughs> gis nga diine l'islam jii ku fi wax lu dul noonu ak koo man di doon nu say babus gudd gudd nu sa tengaada kawe kawe kawe kawe wala boog sa kaala nu mu kawe kawe nu say dara daamin nu ñu daaminee sa daraa ya ngay sol boo fi waxee lu dul noonu wallahi alladhi laa ilaha illa hu yàlla tàggat na ñoo xam ne ñooy ñëw rajaxe li nga wax dajji génn li ci sa wax la ca dul lii ñu jël ko jël li ci dul dëgg ñu teg ko fële wane lu leer naññ teg ko loolu buur yàlla moo ko def inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun buur yàlla loolu moo jël pacte bi te wa man asdaqu min allahi qiila wa man asdaqu min allahi xadiisa kan moo gën a dëggu buur yàlla wax inna la laa yuxlifu inna allaha laa yuxlifu al-mi'aad buur yàlla bu digee kenn du teemu def lam def te nag lu ko neex lay def bu ñëwoon la mu digee defu ko sax loolu noonu la mais nee na man li ma digee laay def waaw fa'aalun limaa yurid waaye nee na man li ma digee laay def li ma digee laay def buur yàlla nag moo chargé wu wattu saytu diineem ji waaw képp ku fi wax lu dul noonu walla nga indi fi bid'a gu dul noonu buur yàlla tàggat na ñoo xam ne ñooy taxaw jël sànni seppi li nga wax ci biir sànni ko fële wan nit ñi lu leer ba nit ñépp xam ne wax ji teguwul fenn moo tax na ko gaa yi fii ñu ay boni wii wii xam-xam du boni wii wii de duñ ne yaay diwit loo wax gongo mukk say wax dañ koy mën a vérifier nga leen di jox ay références yu leer ku bëgg vérifier man taa dellu gis ne sawaay doonuñu woon wax lu ko neex te dara am na ñoo xam ne soxlawuñ vérifier ndax li ngay wax xam nañu ko ba pare te ñu ngi lay déglu xam nañ li jub ci mas masala yi te di la déglu boo fi waxee lu dul noonu xam nañ ko te tamit amul dara tiituñu ngir woola wala bind la ne la ah diwkat masala sàngam foog naa ne danga cee juum boo insister nag di wan ni juumoo ci mu wan la ne nag ah ah ah boobaa nag si si parce que diw mi nga ne moo wax lii wala madhab bi nga ne ñoo wax lii ñoom waxuñu loolu lii lañu wax te boo bëggee demal ci téere sàngam référence la sàngam ci ñoom ak téere sàngam ci seen référence yi lii lañu wax boo ko ubbee di nga ko gis mën a ko seeta euh, ñiy déglu lii duñu ay nit lañ yoo xam ne ñoom xam-xam lañuy ut kuy sàkku xam-xam nag hein yemul ki nga xamante ne dafa ñëw fee ñëw laaj ngir ñu fatwaa ko benn wax ne ko waaw lii dagan na wala non moom am na ñoo xam ne ne leen dagan na ndax dagan naam daganu nga ne leen waaw dagan na loolu doy na leen kooku loolu doy na am na ñoo xam ne loolu doy leen kuy sàkk kotu xam-xam loolu doyul ci moom parce que nit ñi dañuy xam ne day sàkku xam-xam bu fi ñëwee wax lu mel noonu ñëw naan dagan na ñu ne ko eh, gaa yi dañ naan la foo ko teg am na ñoo xam ne boo leen nee lii de doy na leen waaw dagan na wala daganul doy na leen am na ñoo xam ne dañ naan la ah ñun nag dañoo bëgg wax mu am fu muy tegu waaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam noonu la doon doxale lu bari waaw daleen day tere dara ne lii moo tax ne lii ak lii wala lii ak lii waaw laa tashrabu fi aaniyati ad-dhahabi wal-fidda fa innaha lahum fil aaxira wa lakum fi fa innaha lakum fil aaxira wa lahum fid dunya innamaa yashrabu inna alladhi yashrabu fi aaniyati ad-dhahabi innamaa yujarjiru fi batnihi naara jahannam wala naara jahannam naara jahannam mooy dalay wax li tax lii nii baaxul kii naan ci ndox ndabal. xaalis walla or kooku day bux buxi di box boxi ci biiram safaraw jahannam alladhina ya'kuluna amwaalal yataama zulman in lu tax mu xaraam ndax ñoom innama tooñ la te innama ya'kuluna mooy lañuy lekk fii butunihim naara la ñuy lekk jàpp ne ay ginaar yu ñu njoñ la ay poulet ay xar lañu yoo ay ay gigot loolu safara la lañuy lekk wasa yaslaw na te xël séef nañ leen sànni dugal leen ñoom ñu dugg saxiiraa safara na ko nag kon affaire bi bu dee boroom ñoo xam ne dañuy sàkku xam-xam xam-xama leen tax a jóg ñooñu buñ ñëwee dañ leen di jox ñaa avis yi fi am yépp ndax ñoom loolu la loolu la ay ils sont appelés à devenir boroom xam-xam te tamit diine ji daa am ñu war a téye xam-xam ji demal nga toog buur yàlla wax naa la tàggat nañu koy def bu dul yow di keneen mbir mi nul ne incontournable bu kenn foog ne la ngay def ci diine yow yow point incontournable nga doo ci dara yow kay da boo xamoon dëgg-dëgg dangay xam ne buur yàlla mooy def waaw mooy jël xam-xam bi di ko jaarale fu ko neex yow nag daf laa tànn def la tiwo canal bu muy jaar nga war a sant buur yàlla ba mu la boolee ci canal ci canaux yooyu waaye waroo koo jàppe ne burul woon man du dox mooy yow xamoo xamoo parce que yow kañ nga xam kañ nga juddu te laata nga doon juddu affaire yi ngi doon dox te juddu nga ba nekk mag nit yi affaire yi dox sans yow kon nag nan nga mën a jàpp ne yow comme que yow yaa ngi def lii léegi këne burul woon yow du leer walla du dox kooku wérul kooku wérul te laa yaqil kooku du xalaat <laughs> moo tax ma ne ma ne ko woon c'est que public yi yemuñu bu doon ku ñëwoon di ma laaj nii hein ma xam ne kii soxlawul yooyu ak tamit am na leen réew moo xam ne wala gox boo xam ne ma dem fa ñoom xamuñ lu dul lee ñu bëgg cee am ak leeral ak fu mu tegu dama leen leeral ñoom seen avis waaw waaye bu ma gisee ñuy dal ñoo xamante ne nii dañu jàpp beneen avis ba bëgg leen a génn ci diini gi nag ma ne leen def leen attention sama avis moo gën a dëgër tekkiwul ne lool day def keneen ki yéefér comme ni ñu ko déggee woon temps yi affaire Mali fële euh, ay côté 2012 nga dégg yenn ci sëriñu Sénégal yi gaa yooyu doon toj yenn mausolée yi ñu ne gaa yi yéefér la mais kallaa loolu laa la waxoon ne affaire bi moom mooy ni ñële xam nga beneen côté bi ñi doon toj ñooñ lañu jàpp ne ñi ñuy tojal seen bàmmeel léegi ña ko ña woon newoon ñooñu gëmuñ yàlla parce que ay xubuur yi lañ dañuy jaamu xabru walla ayaazu billah kalla ñoon jaamuñu xabru ay jullit lañu nga ne leen ñoom ay yéeféer lañu mooy ay jaamukatu xabru lañ jaamuñ yàlla beneen côté bi ñañuy tuumaal nay xubuur yi la ñu ne ñi ay yéeféer lañu ndax lan gëmuñu sëriñ si waaw loolu ma ne la woon ñaari côté yépp kenn newu ci ci dëgg waaw mais bu doon foo xam ne ñoom loolu lañ xam damay ñëw ne leen avis wu ñii seen kii lii moo koy dëgëral lii moo koy dëgëral mais nag bu ngeen di daal ñeneen bu boobaa on est obligé leeral que ne beneen avis am na te loolu génnewu leen ci diine ji loolu génnewu leen ci diine ji kan ci yéen mooy taxaw naan imaam Ibnul Qayyim ak ñu àndal ay ñoom imaam euh, kii Euh, alxaafiz ibn rajab kan mooy taxaw naan yéeféer lañu walla iyaatu billaah kuy taxaw naan yéeféer lañu kon nan ngay mën a taxawee naan gaa yi yéeféer lañu mooy yow yow say wax teguwul fenn mais ñi ñi ànd ak ñooñu tamit bay wax naan gaa yi ay yéeféer lañu ay xubóor yi lañ ñoom it seen wax teguwul fenn waaw loolu li ko waraloon rek lenn la mooy eh, publier loolu laa doon leeral kooku ne ko affaire yi bokkuñu parce que boo nee ci jamono foo xam ne xam-xam la jataayu xam-xam bokkul ak jataayu comme conférence bu doon conférence foofu eh, du yooyu yëpp sax da nga cee mënula dugg boo moyul benn a benn masala kese di fa indi argument yëpp sinon da ngay gaaw di tudd di dem rek mais wax naa la conférence du xam-xam fu ñuy jaay fu ñuy amee xam-xam déedéet déglul mille conférence amoo xam-xam waaw boo bëggee am xam-xam jataayu xam-xam ngay dem wala di déglu di topp téere yi di topp boroom xam-xam yi loolu moo lay may xam-xam mais du déglu naa conférence fee ak fee ak fee ak fee jàpp yenn notion rek jàpp ne man alim laa déedéet kon public yi dafa am solo ñu ràññee leen naka noonu mooy liy xew rek ci gaa yi nga xam ne bu ñu xamee dara ci waxu awliya yi rek commencé fu ñu dem nekk fa waaw di wax yoo xam ne ñoom ñu koy wax maîtriser wuñu ko tu dunduñu ko mooy la Seydina Ali doon wax radiyallahu anhu naan wax leen ak nit ñi loo xam ne dinañu ko comprendre te dinañu ko xam atuhibbuna an tuk an yukadhaba Allahu wa rasuluhu est-ce que da ngeen a bëgg ñu weddi buur yàlla ak ndawam yi sallallahu alayhi wa ndax boo ñëwee ci ay nit ñoo xam ne seenu ngëm yàlla bon taxawoon na même bu dee ne du ñuy boroom xam-xam ay lambda lañ ay sens commun lañ population gi la po ñooñ la mais yow nga ñëw fekk leen ñu ngi gëm li ñu gëm mu jaar yoon nga ñëw dugal seen bopp yi yoo xam ne day tax seenu ngëm yàlla que yàlla kenn la du dugg ci te yaa tax mu ne bu boobaa yéen est ce que da ngeen a bëgg gaa yi weddi buur yàlla ak yonent bi alayhi salaam wax leen nag nit ñi ci loo xam ne dinañ ko comprendre waxal ak ñoom seen niveau Mawlaana Ibn Mas'ud tamit lu mel noonu la doon wax. ne fépp foo xamante ne wax nga fa ak nit ñi loo xam ne du seen niveau rek mooy dugal nga ci ñoom fitna waaw ci ñoom fitna fekk ñoo xam ne yow ñoo xam ne buur yàllaay wërsëgale mooy point yooyu rek. ñoom ci yooyu lañu ne nga ñëw naan leen waaye am na ñu ñu naan mafatihul kunuz ñu ñoo yor lii ñoo mais saa waay nga foog ne lambda bi lan eh, moom man naa fi nekk di def différence entre que danaan bon attends kii inna allaha huwa ar-razzaqu dhul al-matin loolu de la wax naa lambda tekkiwul ne mën na mokkal alquran sax mooy mooy koo xam ne du du sàkkukatu xam-xam loolu rek la mooy koo xam ne jàngul yii. loolu la mais du du affaire euh, tamit euh, pour pour tuutal gars yi non non yadullahi ma al jamaa te ñooñu seen ngëm seen ngëm day dëgër moo tax euh, ñëw di leen dugal dugali jax-jaxal ñooy jaru ko di waane waane lu duy xam di jaay ne xam nga dara loolu téyel sa yële yow waa ji xamoon moom li ñu kii woon yépp li mu mas xam mooy buur yàlla mooy wërsëgale mooy jox ku ne mooy kii nga ñëw naan ko am na ñoo xam ne lañ naan mafatihul kunuz waaw ñooñu trésor yi ci seen kii xéewal yi am na ñoo xam ne wërsëg yi ci ñoom lay jaar ñoom ñoo koy distribuer mais waa ji dadul def benn différence entre yow danaan benn attends comment ça fait soit benn nay am danaan li ngeen wax du dëgg yow li nga wax du dëgg te ñooñu amuñu waaw loolu noonu du dëgg wala rek nga dugal ko ja mu gëm li nga wax mais bu boobaa nag mu am problème mu nan la koy boolee ak këne buur yàlla mooy wërsëgal ku ko neex te kenn du ko forcer ci dara mooy def lu ko neex faalu li maa léegi nga dugal waa ji ci jax-jaxal gu kenn xamul nga dem sa yoon nag jaay ne wax nga fa xam-xam ndeke waxoo fi dara ay nëx-nëx kese nga fi wax loolu moo loolu moo moo moo yéeme léegi ci réseaux sociaux yéeg moyen de communication yu bees yeeg ku tëb rek ne dangay jàngale di wax yoo xamante ne ni yi wax yoo xamante ni kenn soxlawu ko fii ay gaa yoo xamante ni ni ñuy jàppe rek xamuñu ko nga nekk fi di leen waxal ay diiwaan ak gaa yi sonn <laughs> gaa yi ñoom seen imaginaire jàpp ne ñoom ñu ngi dund loolu te ndax ku ci sa julli amoon problème rek xamul nu mu koy defal ni mu koy defare manu la jàpp waa ji manu jàpp mais sawaay nga xamal ko jàpp ni muy jàpp moo gën nga koy wax yoo xamante ne nii du masa ba buur yàlla naan ko hé yow taxawal aywa tontu ma waa diwaan ñaata fay ne est-ce que xamoon nga ne ci monde bi am na ku ñu naan xutbu zamaan loolu buur yàlla du la ko sa laaj jamais mais est-ce que doon nga julli loolu la lay laaj loolu lay laaj waa ji mais euh, sincèrement man xaw ma vraiment vraiment lan moo tax ñu bàyyi li nga xam ne moo ñuy jariñ ñu nekk ci ci yoo xam ne du ñu jariñ benn yoon mu dee beneen public boo xam ne ñoom loolu dépassé lañ foofu yépp ci yooyu lañ ne nga wax fa ak ñoom loolu mais du loo xam lu nekk rek ñëw ci pénc mi di jaay ne xam nga déedéet foo dem rek indi ko fa da li gaay naan tou tous les chemins mènent vers yow nu ñu mën a def lu waxtaan yi nu mu kii di nga fexe daal ba dugal ko ci sujet boobu bu ko defee gaa yi gaa yow xam ne ñu ngi dóor a dégg loolu seen mais dañuy mel ni ñu ñu sànni ci benn benn labyrinthe nga réeral leen nag yàq seenu seenum xel seen ngëm yàlla am ay rëngi-rëngi ñu am dut ci buur yàlla te yow yaa ko tey yow la mooy yow yaa ko def waaw yow la bu ñu sànkoo yaa tax bu ñu sànkoo mo yaa tax waaw dégg boroom benn wàll yu buy wax xamoo moom fi muy waxee moom xaal lay waxe ak la muy waxe daa am lu tax muy wax nga bëgg jël wax jooju généraliser ko hein nga bëgg jël wax jooju généraliser ko ci ñépp ne mbir mi lii la ba tax gaa yi topp ay ay ay neen yoo xamante ne nii ay neen yoo xamante ne nii sore nag la taxoon koo koy wax mais du ñépp du koo gis mu dugg géej rek moom dafa maîtriser naan nage déedéet am na ñu fay lab ndax seen ñàkk mën a fii waaw bul gis lu ron lu ne nga foog ne mbiskit la. bul gis lu naan xuy lu ne lu ne rek moom xamaraa moom aw weer la luy xuy ci lëndëm nga ca kaw nga jàpp ne xamaraa la waaw kon nag loolu lu am solo la xam public bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax sayyidina Mu'aaz innaka sata'ti qawman ahla kitaab yow Mu'aaz yaa ngi dikkal ay nit ñoo xamante ne ci waa ahlul kitaab la léegi nag kaay ma wax la ni ngay def fa idaa ji'tahum fad'uhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo leen dikkalee boo leen dikkalee fad'uhum na nga leen woo ci lan ilaa ay yashhadu woo leen ci ñu seede an laa ilaha illa allah ka amul benn buur bu ñu war a jaam ila allah ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala an laa ilaha illa allah wax leen ñu seede ne amul kenn ku ñu war a mën a tëralal ay atte illa ku dul buur yàlla wax leen ñu seede an laa ilaha illa allah amul kenn koo xamante ne nii mooy suñu kilifa mooy ki nga xamante ne moo ñu naan def leen ñu def illa allah ku dul buur yàlla mooy ku ñuy topp ku ne daa fekk say ndigal nekk ci ronaw ndigalam waaye bu weesoo bu juuyoo ndigalam kenn du la topp kon nag boo demee na nga leen woo waaw ndax ñoom nee nañ dañoo gëm yàlla xam nga juif yi li gaa yi naan religion monothéiste ñoom dañ lay woot ne gëm nañ yàlla comme nag boo ñëwee bul ñëw ne leen bon yéen moom gëm ngeen yàlla ba pare comme li yi wax naan ay ay débat entre euh, islamo dialogue islamo-chrétien c'est faux ça c'est faux ya ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin aaya boobu ngay dialoguer waa ahlul kitaab ak yu mel noonu mais ne fi di raayalante gannaaw eh, gannaaw ba ba ba ba ba yi jeex xaw ma seen séminaire yooyu la shay loolu dara kon mu ne boo ñëwee nag leen woo ci ñu seede an laa ilaha illa ka amul benn buur bu ñu war a jaamu te kenn du ko bokkaale kenn illa allah buur yàlla xam nga loolu tam juif bi ne la bon man nit gëm naa laa ilaha illa waaye nag dafa am ne leneen lu mu ànd wa anna muhammadan rasulullah comme kay ahlu kitaab lañ fokk lii leer woo leen tamit ñu seede ñaar yi ñoo ànd mooy shahadataan an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah rasulullah nañu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla waaye nañu seede ne sayyiduna muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam rasulullahi ndawul yàlla la waaw waaw fii lu am solo mooy chrétien juif wa anna muhammadan rasulullah loolu daf il faut ñu seede ko bu ñu ko seedewul gëmuñu yàlla waaw parce que an laa ilaha illallah loolu dañ naan la gëm nañu ko mais boo waxee ñu naan la ñenn ñi comme témoin de Jéhovah yi ñu naan la ñun gëm nañ ne euh, votre prophète yéen musulman yi prophète la mais ñoom pour ñoom prophète arabe yi kese la loolu nag mooy faux loolu moo faux te dañuy wax lu leen neex bu ñu ko gëmoon dinañ gëm lim leen wax waaw law kaana Muusaa hayyan laa yas'ahu illaa an yattaba'ani yonent mi alayhi salaatu wa salaam nee na Seydina Muusaa ibn Imraan ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wa salaam bu doon dund dara du yaatu ci moom lu mu topp ma comme li alxuraan waxoon bi gisoon nañ ko pacte bi keroog hein yaa ahlal kitaab wa ahlu Najraan bi muy pacte bi mu jëloon nag yonent yi ne leen maa bu ma leen yónnee am yonent bu leen dikkal sama ndaw fekk leen seen mission dangeen koy topp jàppale ko ndax seede ngeen lool te ngeen jël ci pacte kii signé loolu kii kii ngeen saxal ngeen lool ñu ne aqrar naa saxal nañ loolu buur yàlla ne maa ngi ànd ak ak ñiy seede kon nag mu ngoog kon ñoom eh, eh, waxuñu dëgg ndax bu ñu waxoon dëgg doon nañ ko topp mais loolu façon galgal la bu ñuy wax mais fokk ñu seede ngir ñu gëm yàlla fokk ñu seede ne am laa ilaha illa allah waaye wa anna muhammadan rasulullah kuene yonent bi alei saatu salaam ndaw yàlla la lii ñépp ci yépp lii lañuy duggee ci lislaam ku ko wax anta maa al muslimin wa anta min al muslimin ci julli ñi nga bokk jeex na mais précision liñ doon wax sànk naan nit ñépp ñu leen di woowee yemul mais lépp day tënku ci sunna même bu dee yemuñu mooy du ñu marchander woote gi ci l'islam parce que ay nit ñoom sàngam lañu ba tax yenn yi ñu woyofal leen ko dara lañ leen dul woyofal waaw dara woyofal lu woyofut loolu baaxut waaye di diisal lu woyofit baaxut yasira wala tu'sira bashira wala tunfira gis nañu ko kon mu ne boo ngeen leen dikkalee li ngi leen di jëkk woo ñu war la ci topp war la ci gën mooy shahaadatayn an yashhadu ñu seede am laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla wa anna muhammadan te seydinaa muhammad salawaatullahi wa salaamuhu alayhi rasulullahi ndawul yàlla la loolu mooy premier point boo leen di mu ne fa innahum ataa'uka li daalik fa inhum ataa'u laka bi dhalik mu ne ko nag mooy par point la par étape la yaa Hanzala saatan saa ndànk-ndànk mooy par étape la bu ñu fa inhum ataa'u laka bi dhalik buñ la dëggalee loolu mooy topp ne gëm pas fas que amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la te nda yonentaam la moo ko yónni mu ne loolu bu dee loolu retenir nañ ko te gëm nañ loolu ba jàpp ko nga door a jàll ak ñoom ci deuxième bi waaw fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla nga daal di leen xabaar ginnaaw biñ nangoo baatu ñaari seede yi topp la ci loolu gëm ko xabaare leen nag ne leen nag lii l'islam nag du lii kese waaw du ne shahaadataani daal wa shahaadatayni wax naa leen kon jeex na déedéet waaw loolu intiqaad yi la côté pas-pas xol baa ngoog imaana ngoog waaye qawlun wa amal jëf la waaye wax la ak jëf danga wax loo xam ne danga koy fas sa xol wax ko ci say làmmiñ waaye danga koy jëf ak say jawaarix say arkaan say membre say cër di ko jëfe mu ne ko buñ la toppee kon ci shahaada tey fa axbirhum xabaare leen ñoom yahuud yoo yële wala nasaraan yooyu yële ca yaman anna allah buur yàlla xat dëgg dëgg farada moo farataal alayhim tekki seen ndodd ñoom ñépp xamsa salawaatin juróomi julli fii kulli yawmin wa layla ci bés bu ne ak guddi gu mooy vingt-quatre heures waaw jour bu ne jullit bi par force la mu julli juróom yi moo tax képp ku la ne julli juróom wàcc na ñoom ñoom sàmba kooku bu dee xam na li muy wax xam na ko mooy ginnaaw bi mu gisee yii alquran ne wa aqimu salaa wa aatu zaka taxawal leen julli te ngeen joxe zakat euh, ak xadiis yii nii leeral affaire yi keneen lii dafa war jullit mu ne cinq julli juróom moom mu ne mais malgré tout ça ñee ñoom am nañ dérogation kooku kat kafara kooku yéeféer la wa in saama wa in xajja même bu dee woor na même bu dee mu ngi aj kooku yéeféer la loolu nag bu dee mooy ki ne rek ñële ñoom am nañ ci droit lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom dane man am naa ci droit bañ koo def fekk ci kaw mu xam argument yi xam ne alquran lii la wax mu di loolu lépp ne malgré tout saa foofu lay nekkee yéefe la waaw moo tax yow bu dee ragal ngaa wax noppil mais di jéem a layal ñoom diw naan si am nañ ci droit seen bañ a julli gi am nañ ci droit yow yaa ngi xaru di te bu dee ko xam nga mooy yéeféer nga mooy yéeféer nga parce que da ngaa bëgg wax buur yàlla waxu buur yàlla ak waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy deñ ndax lan ñoom diw mais loolu xanaa nit nag doful ba xelam àgg foofu pour pour défendre ñoom diw tax nga ne buur yàlla bon yow sa wax ji bon teg ko nële wala waaw yow yonent bi aleyhi salaatu salaam sa wax ji teg ko nële yow da ngaa dof ndax lan ngir intérêt ndax nekk supporter waxoon naa leen bale nekk supporter i'malu ala daawuda shukra ñëf leen i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen waf'alul xayra la'allakum tuflihun jëf leen yiiw yiiw mooy li suñu borom ne lii mooy yiiw kon mu ne leen bu ñu nee leen cinq prières farata la ci ñoom par jour muy tisbaar tàkkusaan timis gée fajar wala nga ne fajar pour jël lépp fajar tisbaar tàkkusaan timis gée yooyu fardu aynin la farataay jëmm la joo xam ne jullit bu nekk bu majeure par force ba kera dee da koy def waaw même bu manula taxaw solli qaa'ima la si yeneen ci wàllu saaf saaf waxoon boo ñëwee ba ne manatumaa taxaw mu ne fa qaa'ida nga toog bon toog bi manuma ko fa ala janb wéerul toogal nga wéeru manumaa wéeru nga tëdd. wetu ndejoor boo ko manul wetu càmmoñ antuka tout cas même bu dee da tëdd sax doo bouger di xef ak sa di di yëngal sa xef yi ngir julli da koy def waaw mooy li nga xam ne buur yàlla teggilu ko kenn dub yonent du kenn dub wàllu yu du kenn ku mu ko teggil par force la par force lu ko nit kiy def te loolu yàggoon nañ ci gisoon nañ àttey julli bañ doon gis ca début ba ba Seyna Jibril ñee di di wan yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw Isra wal Mi'raj gisoon nañ àttey yooyu gisoon nañ ko taxawoon nañ ci yàggaloon nañ ci walillahi alhamdu wal minna te gisoon nañ li al ibn kan lañuy ñuy yëloon waxam borom moo nii lañ doon topp muy borom al imaam ibn Qudaama al-Hanbali rahmatullahi loolu leeraloon nañu ko kon nañ leen yëgal que ne julli juróom farata la dañ ciy jàng ne tamit que lii waxu jumhur moo gën a dëgër contrairement ak xanafiya yi xam nga xanafiya yi ñoom daa am ay fard ak waajib ñoom en tout pour gàttal ñoom lañu jàpp ne witar witar loolu mooy farata la même bu dee tolloowul ak farataay juróomi julli yi mooy tolloowuñu mais daal ci farata yi la bokk waaw parce que ñoom fard ak waajib dañ koo teqale fard mooy li nga xamante ne nii mais alquran moo ko wax mutawaatir la saxe waaw ci texte yoo xam ne doute amu ci alors que yeneen yi naan waajib mooy yi nga xamante ne bon possibilité comme xabaru waaxid wala yu mel noonu wala loo xam ne daal du muta mutawaatir ak boo ko euh, comparé ak beneen bi mooy du dalil yoo xam ne qat'iyya lañ mën a wax alors que alquran qat'iyya la comme julli yi nii ak ni mu ñëwee ci sunnaak yooyu moom dafa mutawaatir alors que euh, witar ñoom dañ ne waajib la mais lu ci man di doon. lii day wane ne moom en witar du farata parce que lii mooy gis nga dixième année bi la ci lu mujj la te waxul yu Seydina Mu'adh ne boolewu ca witar moo tax foofu waxu waa jumhur minal uh, uh, uh, maalikiyati wal shafi'iyati wal hanabila moo gën a dëgër insha allah hein léegi nag insha allahu taala dañuy yem nii ndax suñu waxtu jot na ci jotaay bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di àggale fi nga xam ne moom lañ yem ci xadiisu Mawlana ibnu Abbaas ci yónni yonente bi alayhi salaatu wa salaam yónni Seydina Muaaz ila al-Yamani ci fat ci saxiixayn ñu ngi ànd ak Seydina al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughiira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhaari radiyallahu anhu wa ardaahu